léegi nag mu daal liggéey ci teg xadis bi mujj nga ne moo tëj suñu buntu bi muy xadis huit cent neuf te xadis bi ah yaa yaa vay sawaay xadis bi gisuñu ko woon man ma ah <laughs> c'est nag affaire bi mooy balang ma ne gisuñu ko woon ma doo ko jàng ba noppi ma ne waaw insha allah dawaa xam ne comme que war <laughs> yor nga téere kay waaye nañ dem waa nga dégg comme que mbiru déglu la moom <laughs> ah, waaw mu ne kon numéro 809 mooy xadis bu mujj wa an Hudayfata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nahaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an nashraba fi aaniyati az-zahabi wal-fidda wa an naakula fiihaa wa an lubsi al-hariiri wad-diibaaj wa an najlisa alayhi rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'ala kon al imaamu moon di xadis bii nga xam ne moo mujj mu ne waan Xudayfata mu ngi jële ci Seydina Xudayfata ibnu Yamaan ibn mooy Yamaan mooy kan Xisl wala Xusayl eh? radiyallahu taala anhuma al-Absi radiyallahu an anhuma eh? annahu qaala waan Xudayfata rek la def radiyallahu anhu yal na yàlla kontaan annahu qaala nee na nahaanaa tere nañu an-nabiyyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yàlla solo an nashraba ñuy naan fii aniyati zahabi ci ndabal xaalis non ndabal or wal fiddati ak ndabal xaalis wa an naakula waaye tere nañu ñuy lekk fiiha ci ndabal xaalis ak or wa an wa ndabal or ak xaalis wa an lubsil xariir waaye bokk na ci lim ñu tere mooy ñuy sol sooy wa diibaa mooy bu dëgër bu diis bi waaw waaw bi ca woyof ak bi ci diis ak ba ca ñàkk woyof ak lépp waaw wa an najlisa alayhi waaye it tere nañu ñu ciy toog lii imaam da koo indi mu ne rawaahul Bukhari d'abord imaamul Bukhari soloo na ko lii se pour leeral que ne lam waxoon ne wa baabu tahriimi libaasil hariiri ala rijaal yooyu yëpp ëndi na sol gi wa tahriimi juluusihim alayhi waaw xaraamal toog gi mu indi hadis bii nag tëje ko ngir walla ah fàttew ma la <laughs> di nga ne way man de toog waxu ko waa wastinaa bihim ilay nag fi toog wéeruwul waaw façon wéeru la fa ngay toog kay da nga teg say say jekki toog wéeru <laughs> sa suuf <laughs> loolu te sol tamit dañ koy tekki dañuy tekki eh, di jéggi ci dara lu bari day tekki eh, sol moo tax Seydina Anas xadiisam boobu mu ne woon nekk saxiix yi mu ne yeneen saa salaam ba mu ñëwee seen julli leen seen kër non eh, ñu invité ko mu lekk ba pare mu ne qumu fal fal usalli lakum jóg leen ma julli leen nee na fa qumtu Seydina Anas nee na ma jóg ma jóg. ilaa hasiirin qad iswadda min tuuli maa lubis fa nadahtuhu bi maal bi ma nee dama jóg dem ci benn basang goo xamante ne nii ñuul na ndax li ëpp li bari ñoom est ce que ñu koy sol la basang dinañ ko sol <laughs> non mooy liñ koy joggi voilà nee na ma daal di koy wis ci ndox yeneen saa saam taxaw ci daal di julli loolu ñu ciy xamale de passage taxaw ci tapis di julli loolu euh, lu mën a ne la kon euh, euh, mu ne mu ne kon fii Seydina Hudayfa radiyallahu anhu euh, mu ne xadis bi kon mooy loolu lay leeral mooy kon toog bi tamit mu ngi ne wal wa an najlis ali waxoon nañ la doo jël sa pouf sa fauteuil bi ñuy ubbi bunt bi ah ñu defaral la ko nag doore defal la ko ay ay ay ay ay ay ay ay kii ay soie yu nooy nga toog ci kaw ah, mu nooy lool loolu dafa xaraam waaw déedéet loolu dañ la ko tere yow nga koy def léegi nag hadith bi waxoon nañ la ne la mu ne rawaahul Bukhari hadith bi à vrai mooy hadith bi nii daa nekk loo xamante ne ni mooy muttafaqun alayhi la waaw muttafaqun la alayhi euh, mooy imaamul Bukhari ak imaam Muslim solo ñoo ko solo te romboon na liñ la doon wax sànq hadith 777 ci buntu bële buntu bi nga xam ne moo tëjoon téere bële ñu nekkoon. muy baabu jawaazi shurbi min jamiil awaani taahirati ghayri dahabi wal fidda ba ni mu jeexe hadith sept cent soixante six mooy avant soixante dix sept avant dernier hadith bu mujj ca buntu boobee dane woon wa an Hudhayfata radiyallahu anhu annahu qaala inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nahaana an al-hariir wad-diibaaj wash-shurbi fii aaniyati az-zahabi wal fidda wa qaala hunna lahum fi dunya wa hiya lakum fil aaxira muttafaqun alayhi voilà après mu tegoon ci hadithu sunu yaay ummu Salama hadith bi bala ñuy jàll hadith bi al imaam insha allahu taala dina ko fi indiwaat muy hadith mille sept cent te ba ñu koy gis fee waxoon nañ la ko waaw waxoon nañ la ne imaam dina ko indiwaat foofu euh, euh, euh, dina ñëwaat fii huit cent neuf waaye dina ñëwaat fi nga xam ne moom lañ la wax léegi kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna mooy hadith bi nag lépp laa xamante ne nii moom lañ caa waraanaa wax <laughs> gisoon nañ ko quoi waaw gisoon nañu ko te hadis bi mooy bi Dihqaan ci xew-xewu Dihqaan yaa ngi koy fàttali bi mu laajee ndox Seydina Xudayfa loolu ca yi nekkoon ancien capitalu l'empire perse Dihqaan indil ko ci kàpp kopp boo xamante ne ndox boo xam ne ci xaalis la mu jël ko sànni ko wax mbooloo mi nag ne bu ngeen gisee ma def lii mooy tere naa ko lu dul benn du ñaar wax naa ko ne yonent saa salaam daf ñoo tere anil xariiri wa diija bi wa diibaaj waaw yonent bi alayhi saa saa wax naa ko dañoo tere waaw ñuy sol sooy ak diibaaj mooy euh, loolu euh, lii la day day leeral waaw wa shurbi fi aniyati dhahab wal fidda wa qala hunna lahum fi dunya wa hiya lakum fil akhirah loolu waxoon naa ko waaw léegi nag mu ñëw di di ma ko di ma ko di ma ko kii ko waaw eh, di ma ko di ma ko di ma di ma ci servir malgré di ma ko ne yeneen tubaab yi saa saam tam tere nañu ko kon loolu lu gaaw la quoi moo tax ma xànk ko ni xaalis boobu nag moo nekk nii waaw ah. kanta bii nii wa an najlisa alayhi bi moom mu ngi ko foofu ci kitaabul libaasi baabu iftirashi alharir imaamul Buxaari ah wa qaala huwa kalubsihi di ko moom mook ku sol moo tax mook sol koo yem dong laa <laughs> ibn Amr as-Salmaani taalibi imaam imaam Ali bu mag mu ne ma ne imaamul Buxaari moo def baabu firashul xarir buntu di lal ah li nga xamante ne mooy sooy di ci toog wala di ci def len wa qaala Ubayda mu ne Ubayda ah, non Abida ma naan Ubayda Abida as-Salmani ndax ma naan Ubayda <laughs> ah Abida as-Salmani ibn Amr as-Salmani ah voilà mu ne wa lubsihi moo ko ko solo yem waaw te lool Muhammad ibn Sirin moo ko wax nee na damaa wax Abida ne ko mais iftirashul hariri kalubsi gi qaala naam <laughs> waaw al-Harith Abi Usama moo ko génne jële ko ci Muhammad ibn Sirin ne ma ne damaa laaj sama sëriñ Abida ibn eh, eh, ibn Amr as-Salmani ne ko mais lan lan li nga xam ne mooy sooy moo ko sol ko benn la mu ne ko waaw benn la foofu nag foofu la Seydina Hudayfa waxe lii foofu la hadi foofu léegi euh, précision bi haddathana mu ne haddathana Ali muy ibn al-Madini ibn Abdillah ibn Ja'far ibn Najih Abul Hasan ah, al-Basri rahimahullah hayyatul wadi mu Ali ibn al-Madini qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Wahb ibn Jarir mu ne ki ñu nettali mooy Wahb ibn Jarir di Wahb ibn Jarir ibn Hazim ibn Zayd ibn Abdillah ibn Shuja' al-Azdi Abul Abbas al-Jahdami al-Basri qaala haddasanaa abii ki ñu nettali mooy sama baay muy Jariir ibn Haazim Abuu Nadr al-Jahdamii al-Basrii qaala sami'tu ibn Abii Najiih mu jëlee ci ibn Abii Najiih Abdullah ibn Abii Najiih Yasaar as-Saqafii Abuu Yasaar rahimahullaahu ta'aalaa an Mujaahid mu jëlee ci Mujaahid ibn Jabr rahimahullaah Abul Hajjaaj Abuu Muhammad al-Makhzuumii mawlaahum al-Qurashii al-Makkii an ibn Abii Laylaa mu jëlee ko ci taabi'iin eh, bu mag bu Abdurrahmaan ibn Abii Laylaa Yasaar al-Ansaari al-Awsi Abu Muhammad al-Kuufi rahimahullah an Hudayfata radiyallahu anhu annahu qaala nahaanaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an nashraba fii aaniyati adh-dhahabi wal-fidda wa an na'kula fiihaa wa an lubsi al-hariiri wad-dibaaj wa an najlisa alayhi kon mu ngi noonu quoi kon loolu euh, di génn li nga xam ne mooy toog gi te ne ci la ah. waaw kon nag mu ngi noonu kon toog gi dañ ko xaraamal mu dë mu dëppoog li nga xamante ne nii eh, eh, eh, mooy li ñu tudde bunt bi li ko imaam tudde ah waaw kay kon nag mais sauf que mooy loolu mooy loo xamante ne mooy xarir kese la mais bu dee boroode bi comme que boroode bi lu loo xam ne du weesu ñeenti baaraam loolu dañ la koo may loolu it mooy bu boobaa lu toll noonu moom di ci toogit kenn ko tereeru voilà kon nag mu ngi noonee waaw waaw ah, kon ah, léegi am na lu al imaam al al al al al al xaafid ibn Hajar bi muy traité xadiis bi eh, wax <laughs> mu ne wa an najlisa alayhi hein wa an najlisa alayhi bi mooy ab yokk la am fii hein kon gis nañ hadis bi li nekk ci euh, euh, li ci amul lu an najlis alayhi waaye imaamul Buxaari na ko fii ziyaadatu siqa la waaw ziyaadatu siqa la ba am na ñoo xam dañ ne non loolu hadis euh, bi amu ci quoi waaw waaw mais lii dafa leer ci nga xam ne mooy waxu waa jumhur ne toog ci li nga xam ne mooy xariir dafa am dafa nekk loo xam ne dafa xaraam ndax lii dafa leer ci hadis bi mu ne xilaafan li Ibn al-Majishun wal Kufiyyun wa ba'd ash-Shafi'iyya wuuteeg nag Ibn al-Majishun ci Maliki yi ak waa Kufa wa ba'd al-Hanafi ash-Shafi'iyya ak lenn ci Shafi'iyya yi mel ni lool dara newu ci waaw waaw am lenn ci Hanafi yi nga xam ne wa Kufiyyun yi nga xam ne am nag ñu tontu ci ñoom ne doo parce que euh, euh, leerul que ne que ne bi leerul ci affaire yi quoi que ne li tahrim la waaw kon nag. li ñu tere amaana mooy boo boole yépp waaw waaye <laughs> mooy nga boole sol ba pare toog waaye nekkul rek bu dee danga cee toog moom kese waaw waaw loogu waaye loolu loolu dëgërul quoi <laughs> waaw kon loolu lu leer la loolu dafa leer nañ mu ne al imaam al xaafis mu ne imaam ibnu Wahb ah soloona ci jaami'am bi ah jële ci Sa'id ibn Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu mu ne mu ne man de li an aq'uda ala jamrin ah al-ghida ahabbu ilayya min an aq'uda ala majlisin min min harir imam al-hafiz euh, Sa'id ibn Abi Waqqas Sa'd ibn Abi Waqqas as-sahabi Sa'd ibn Abi Waqqas Abu Ishaq radiyallahu anhu mu ne ma toog ci ay xalde yu tàng jër xonk cur moo ma gënal may toog ci lal boo xamante ne nii sooy lañ ci wala laltu goo xam ne ci sooy la waaw <laughs> kon loolu euh, mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër waaw parce que lenn ci xanafiya yi wax lool ku fi yu ne dañ ne non c'est sol euh, toog ne du sol waaye loolu dëgërul waaw waaw mooy li koy leeral mooy hadith na Anas biñ la wax sànq fa qumtu ila hasirin lana xadis wadda min tuuli ma lubis waaw ba jóg jëm ci suñu basan boo xam ne daal di day ñuul ndax lu bari luñ ci toog luñ ci luñ ko sol sol gi mooy lan moo doon toog gi ak jéeg yiñ koy jéeg loolu la woon dañ ci doon toog lool la <laughs> waaw kon mu ngi noonu sol du rek jël rek dugg ci noonu waaw kon loolu moo tax ñenn ñi sax am ñoo xam ne dañu ne bon léegi nag lii day wane ne kon ah la kon tere gi kon euh, toog bi boobaa jigéen ñi lañ ciy dugg waaye loolu wérul loolu dëgërul waaw ndax lii nii góor ñi la yonent ma lay saa saam di waaw kon jigéen ñi waxu ñoom man nañ ci toog waaw ah <laughs> kon nag euh, mu ngi noonu moo tax amaana imaamul xaafis mu ne amaana ki ne lii man jigéen ñi man la nekk amaana day wax ne dañoo qiyaas ak ci utilisation. isticmaali hinna aniyati zahabi utiliser dabal or loolu moom góor a jigéen ci yam waaw malgré que may nañ leen ñu sol ko waaye mënuñu ko utiliser ñu ne kon lii itam pare la mën nañu ko sol waaye mënuñu cee toog waaye loolu euh, qiyaas la boo xam ne am la ci nekk dese naa dëgër waaw kon euh, euh, waaye mu ne wax jii nii nag lii nii wàllu wi ku mel ar Rafi'i nekk sëriñ ci Shafi'iyya yi rahmatullah alayhi moom lii nii da koo dëgëral de ne ah, ah lii nii nii lu dëgër la kën a jigéen ñi ñoom toog bi dañ ko leen koy tere di ci toog may nañ leen ñu sol ko comme rek utilisation or mën nañu utiliser or de waaye nag di ci toog déedéet di ko utiliser euh, non mën nañ ko sol takkaay waaye di ko utiliser comme dabal or wala xaalisu or ah mooy mooy euh, kudduk or wala fourchette or loolu dañ leen koo tere mu ne comme loolu imaam ar-Rafi'i ne lii moom moom dëgg la affaire bi ne lii noonu la imaam an wii nag beneen sëriñu Shafi'i yi ñoom ñaar ñi ñooy sëriñu Shafi'i yi gën a mag ginnaaw boo jëlee ñoom imaam al-Bayhaqi yi romb ñoom al imaam euh, Shafi'i mi seen sëriñ ñoom ñaar ñooy sëriñ yi a mag léegi nag euh, euh, ñoom dañu wute imaam ar-Rafi'i dafa dëgëral ne loolu daal mooy li ñu wax sànq kon jigéen di sol li nga xam di di toog ci li nga xam ne mooy. sooy loolu moom day dugg ci tere gi waaw man na koo sol comme ni nga xam ne noonu la mën a sole takkaayu or waaye nag mënula jël kaasu or di ci naan naka noonu kon man naa sol yéy rép sooy moom jigéen waaye di ci toog déedéet imaamu Nawawi beneen sëriñ bi ne loolu mën naa nekk kay waaw <laughs> <laughs> mu ngi noonu kon loolu euh, euh, euh, lu mën a nekk la am nag ñu ne non loolu bu dee loolu euh, bu dee nag góor ki daa nekk soxnaam waa léegi am na muy demee noonu <laughs> waaw <laughs> waaw ñu am ñu ne non bu dee bu boobaa góor gi dañuy tere muy muy lal affaire bi euh, ngir ñu tëdd ci ah waaw ndax loolu am nag ñoo xam ne dañ ne doo loolu bu boobaa comme que ndaw si moom moo ko fi def te ndaw si ah euh, alxuraan dane la lakum wa antum yéen ay libaas seen libaas leen wa yéen seeni sol ko seeni yére ngeen ñoom seeni yére yi lañu waaw kon loolu noonu te mooy firaasu ndaw waa ji waaw moom itam mu nekk firaasam <laughs> waaw kon nag bu boobaa loolu nan lañu mën a teree ne ah, bu ci kaw mooy mooy ci ci ci ci ci lu mel nii quoi ci xaal bu mel nii ci xaal bu mel nii am ci Maliki rahmatullah alayhi ñu ne bon bu boobaa day mën a nekk parce que ndaw si kat firaasu góor gi la waaw kon nag loolu mu ngi noonu quoi <laughs> kon eh, eh, eh, comme ni nga xam ne ndaw si mën naa takk ay ooram ah ndaw jëkkëram nekk ci kawam wala yu mel noonu te loolu dara ci newul waaw <laughs> naka noonu mooy <laughs> sooy bi ah bu dee ndaw si daa sol sooy mu mu mu jege ñoom moom lool ah euh, di seq diggante góor ak jigéen mais euh, borom këram ak kii mooy du ñàkk ne man naa yéegaale ci kaw or ci kaw xarir bu boobaa lool du ci ne <laughs> waaw kon bu boobaa comme que loolu lépp daal moom bu boobaa loolu moom kenn du ne bu boobaa dafa xaram kon nag lan moo tax kon bu dee daw si daal lal lal boo xam ne ci lal bi loo xam ne sooy la ah lan moo tee ñu man a ne lan moo tax ñu mën a te ñu bëgg a tere ne waa ji mënu cee toog te mënu cee fanaan te te te loolu mu nekk lal boo xam ne bu dagan la te ndaw si moom dagan na ci moom <laughs> loolu bon da ngay gis ne tamit ñoom côté bii ñuy wax tamit jara bàyyi xel la mais bon amaana daal ngir li gën a sàmm mooy eh, ndaw si di moytu di lal yooyu nga xam ne dañ comme que dañ koo xaraamal góor ñi mu bañ di ko solal di ko lalal jëkkëram quand même tooy di ko lal ci néeg bi loolu moo koy moytu kanta sol ko mën na koo sol kanta ñoom ci wax <laughs> ne bu dee dañuy jote wala yu mel noonu fekk ndaw si sol loolu mooy man naa yéeg ci kawam te boobaa <laughs> mooy zaaru uh, uh, uh, min tuuri ma lu bi sa jëy dugg parce que mooy lu ñuy toog man na toog ida jalasa bayna shu'abihi al-arba'a <laughs> bu toogee diggante wàllam yu ñeenti yi ndaw si sol sooy boroom këram di sëyeek moom ah daal di toog ci côté tànkeeg yooyu toogul ci sooy <laughs> mais loolu dañ naan loolu loolu loolu bu dee côté boobu taxul ñuy wax mais li nga xam ne daal moo jara moytu euh, ngir euh, def laal lu gën a sàmm mooy nag bu boobaa bu dee lal bi moom na ko bañ a lal euh, ab darab boo xam ne moom la lal moom ndaw si même bu dee dagan na ci moom ndax bu ah, waa ji kat dañ ko ko tere kat waaye comme que waxu maaliki yi lenn ci maaliki yi nag mooy lu ñu mën a dégg la waaye daal ci buntu moytu daal def lu gën a wóor mooy mu bañ koy def mais kanta bu dee da koo sol boroom këram di joteen moom loolu moom euh, wallahu taala alam loolu dara newu ci euh, loolu lu mën a nekk la parce que bu boobaa mooy waaji solul affaire bi waaw même bu dee ne euh, waxu lu min tuulima lu bi sax comme lu ñu toog ak loolu moom bu boobaa man na dugg mais lii sol moo gin a tax ñuy wax bu boobaa te bu boobaa soxna see ko sol moom solu ko kon loolu insha allahu taala lu ama am solo la bahsun nafis lu am solo la imaam al-Hafiz Ibn Hajar daal def ci kii nii kon ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ci la ñu jeexale lii ci ngay xame ne kon euh, mooy buntu bii nga xam ne am na solo lool waaw ah, ci ngay xame ne euh, euh, mooy wax dëgg yàlla bunt la bu jara bàyyi xel waaw bu jara maîtriser te tamit nekk loo xam ne lu ñuy doxe la ndax kat yonent bay saa yim ci wax dafa garaawa ah. waaw lim ci wax waaw ku sol sooy fii ci àddina doo ko sol yawmal qiyaam ci góor ñi nee loolu ak tamit ak zahab ak yooyu ak lim ci tereg yooyu kon loolu ne hunna lahum loolu dafa ñeel yéefér yi fii ci àddina waaye nag yéen la ñeel alaaxira ah kon loolu lu jara dara lu lu jara bàyyi xel la taxoon nañ ci hadiis sayna Hudayfa radiyallahu ta'ala an sayyidatu Ummu Salama radiyallahu anha alhamdulilah moo tax mu nekk lu yéeme boo gisee koo xam ne naan sëriñ la ñu koy may ku dug or <laughs> man moom fekk naa ko <laughs> waaw ab sëriñ yoo xam ne bon sëriñ ci wàllu sant man moom noonu laa ko mën a waxee <laughs> walla rek muy loo xamante ne nii wala xamul masala bi waaw en tout cas daal ci wàllu sant moom doon na ko kanta doon na ko ci leneen loolu wallahu alam waaw waaw man moom gis naa ko ab daje benn ci taalibe yi indi kudd woo xam ne kudd koor la wane ko muy melax ci ci naaj wi fekk naaj wi ay côté onze heures jàpp côté yooyu la woon fële ca Sénégal yàgg na naka waaw ñu ñu ñu wax ko ci kaw ne tiw mii taalibe bii moom moo jox sëriñ bi li nga xam ne mooy kudd koor gi waaw ñu gërëm ko sant ko waaw loolu nag ah amaana daa xamul masala mi ndax tamit Euh, loolu lu mën a nekk la ci suñu façon yi nga xamante ne léeg-léeg euh, mbir mi daanaka ci sant la gën doon ak tamit diwa doon suñuy maam te ci njàng waaw loolu tamit <laughs> waaw wala moom ñu ne bon amaana sëriñ bi xam na ko waaye da ko doon bañ a gàntal ñu ne déet loolu moom lañ la doon wax que yonent bay saa saam gis nañ fi ci hadis yi ñu def erreur da leen ci biir mbooloo mi da na a corriger ci biir mbooloo mi waaw wala boo ko corrigé waa ji en aparté ci ci petit nga wax ko comme que mbooloo bi ñëpp ko gis mais yow ña ko nga gis fii mu ne leer na ma ne ña nga xam ne ñoo fekke woon loolu bu dee jàngu ñu yàlla ubbi leen ci wàllu xam-xam te ñu nangu dëgg rek te yàlla tax ñu jàpp lool ba léegi boo ñëwee wax leen ne leen ku dugg or di ko lekk daa xaram te mën na la jox tegtal nee na sëriñ bi yow loolu na nga ko mën a wax alors que sëriñ diw yow keroog bu fekke nga wala gisoon nga bi nga xamante ne nii ci lañ ko jox ku dugg or ji léegi kooku kan moo ko teg lool bu doon leeraloon na ko bu dee ci kaw dañoo jàpp ne xamoon na ko xamoon na ne lool dafa xaraam ndax loolu man du ma possibilité boo xam ne bu may bu may dàq la ah. waaw man du ko dàq mooy est xamoon na ko loolu c'est la te man bi gën a rafet sax bi ma am ci moom mooy que ne xamu ko woon waaw te loolu mooy nga ne yow ma ne la waaw ndax loolu mooy ngant bi gën a mat ko mën a joxal waaw <laughs> même bu dee ne ne sëriñ boo xam ne fii ma ne la waaw <laughs> ah, <laughs> baax na nañ yem noonu rek waaye c'est c'est pas n'importe quel sëriñ de <laughs> waaw lu leer laa wax lu leer ni midi laa la wax nii laa wax waaw bu ma waxoon turam léegi yenn eh! yow billahi da ngeen naan ñu bari dañ naan eh! waaw waaw waaw léegi mooy man na nekk que ne lay buñ ko mën a amal que amaana xamu ko woon moo tax mu jël ko waaye bu dee xamoon na ko euh, euh, que ne mënuñu ko layalee ne da doon bañ a gàntul waa ji non man na ko euh, kii ne ko waaw leeral mbooloo mi parce que mbooloo mi dañuy dem yóbbaale loolu jàpp ne kon lekk kuddul ordre ne wu ci alors que yeneen saa saa am lim ci wax quand même xam nañu ko robb na fi ci buntu lekk yooyu kon loolu lu jar a bàyyi xel la quoi du loo xam ne lu mees la. lu woyof la loo xamante ne nii dañuy topp suñu bakkan rek yow kuddu gi ngay lekk lañ ci lekk léeg mu rees léeg nga dee nangam ak nangam après na nga dajeeg sa borom loolu est jar na ko ah loolu jaru ko kon nag mu ngi noonu kon ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ñu daal di yem noonu ba jotaay bii di ñëw insha allahu taala ñu dugg ci beneen bunt